fi lbab alhaadi wasabain baabu tawaadu'i wa xafdi aljanaahi lilmuminin kon walillahi alhamdu walminna bi ñu jeexalee ci jotaay bi ñu génn bunt bi nga xam ne moo doon soixante-dix juróom-ñaar fukk baabu fadli al ixtilaati binnaasi wa xuduuri jumu'ihim wa jamaa'aatihim gisoon ne imaam leeraloon na loolu indi woon ci benn laaya kese mim ne qaala allahu taala wa taawanu ala al birri wat taqwa mu ne wal ayatu fi maana ma dakartuhu kasiratun maaluma indi woon aaya boobu nekk ci suratul maida muy ñaareelu laaya bi ne aaya yi wax nag borom bi ne wa taawanu dimbalante leen alal bir ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla mu ne aaya yi koy wax di ñëw ci maanaa bi lu bari la lu ñu xam la waaye bala ñoo jàll tey ci xadiis bi ñu nekk tey bunt bu bees bi garab gi ci tool bi ja'alana allahu minhum dafa am xadiis yuñ fi gisoon yoo xamante ne nii li ñu fàtte woon a wax mooy dinañu ñëwaat muy buntu 69 bi baabu istihbaab al-uzlati 'inda fasaad an-naas foofu ñaareelu xadis bi ñu gisoon mu doon xadis 598 mu ne woon wa an abi saidin alxudriy radi allahu anhu annahu qaal qaala rajulun ayu nnaasi afdal ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam aaya bo xadis boobu war na ñëwaat xadis mille deux cent quatre-vingt-neuf ci téere bi inshaa allah waaye ginnaaw xadis boobu xadis numéro six cent mu ne woon wa an abi hurayrata radi allahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal maa ba'atha Allahu nabiyyan illaa ra'al ghanam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na borom bi yebalul benn yonent lu dul sàmm na ay gàtt xadis boobu war na ñëwaat xadis six cent neuf ci bunt bii ñu nekk lay ñëwaat inshaa Allahu taala waaye xadis bi ci tegu muy 601 nga gis ne kon bari na lim ne woon wa anhu muy Seydina Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal min xayri ma'aashi nnaasi lahum rajulun mumsikun inaana farasihi fi sabilillah xadis boobu war na ñëwaat xadis 1299 ci téere bi inshaa Allahu taala loolu mooy xadis yi nga xam ne moom lañu romboon ñu waroon na ñëwaat te tuddluñ ko walillahi alhamdu wal minna léegi kon bu ñëwee fii ñu nekk mu ne baabu buntu muy soixante onze buntu soixante onze juróom ñaar fukk ak benn mu ne baabu buntu at-tawaadu wàcce sa bopp wa xafdil janaaxi ak wàcce fak wàll lil mu'miniina ngir woy ngëm yàlla yi mooy bañ rëy rëylu wàcce sa bopp waaw xafdul janaax wàcce sa wet mooy bañ di ngand ngandal dul yëkkati say laaf nga wàcce ko waaye ngir ñan lil mu'miniina ngir woy ngëm yàlla yi te yàlla tax léegi fii al imaamu rahimahullah mu tàmbale comme ni mu ko waxe woon ne di ubbee bunt yi ci lenn ci aayaat yoo xam ne karima yu tedd la mu ne qaala allahu taala waxfid janaahaka liman ittaba'aka minal mu'miniin suuratu shu'araa aaya deux cent quinze mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe de yéegu de nee na waxfid wàcceel janaaxaka sa wàlla waaw wàcceel sa say laaf bul rëy rëylu di ngand ngandul expression la waaw wàcce ko ngir kan liman ittaba'aka ngir ñépp koo xam ne daf laa topp minal mu'minina yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci way ngëm yàlla yi buy rëy rëylu ci seen kaw déedéet woyofal waaw woyofal ci seen kanam waaw waaw te noonu la yonent bi salaam doxale te noonu la meloon moo tax keroog biñ jógee Uhud ndeysaan waaw ndigal yam joxe woon am ñu ko teggi bala leen di dal dal dal leen muy lu siiw li xew Uhud keroog merawu leen de neewul yéen ñii moom tey laa leen di mujje laaj seen abi seen xalaat ndax dama leen a déglu ngeen wax ma ma jox leen ne leen def leen lii defu ngeen ko déedéet bi mu ñëwee mu dalal leen malgré défaite bi am delloo njëkkal borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu dencee ñañu fa faat keroog shuhadaa Uhud waaw suñu borom daal di koy tagg ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lam faddu min hawlik allah waaw ne ko fa bima rahmatin min allah ci yërmande gu rëy min allah ku tukkee ci yàlla tabaraka wa taala linta lahum ci nga nooye wooyofe ci ñoom sa saxaaba yi tax ñu ñeme la tax ñu nekk ak yow du ñemek yabaate waaw déedéet waaw fu mu nekk ñu nekk ak moom waaye walaw kunta faddan boo newoon koo xam ne da ngaa gaaw liñ naan ko ku gaaw a eh, eh, xol bi gaaw a jóg waaw dënn bi gaaw a jóg ghalizal qalb xatub xol ay waxam du rafet tamit ah boo meloon noonu lam faddu min hawli konoon te kon doonuñu woon nekk foo nekk rek konoon te kon dinañ dëbb waaw doonu ñoo nekk sa kon lii mu ko wax wax fi janaahaka liman ittaba'aka minal mu'miniin njiit bu nekk moo xam njiitu àddina waaye rawatina njiit boo xam ne ci diine lañ la xat imaam loo man di doon ña nga àndal war nga nooy ci seen kanam waaw mu ne wa qaala ta'ala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul dolli na wax na ba léegi ne yaa ayyuha alladina aamanu man yartadda minkum an diinihi fa sawfa ya'ti allahu bi qawm fa sawfa ya'ti allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala almuminina aizzatin ala alkafirin suratul maida aya 45 jeexalu ko nag comme ni muy faral di def day dagg rek fi mu soxla mu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu ne borom bi nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm waaw te dëggal man yartadda képp ku wan dellu gannaaw minkum ci yéen an diini yi ci diine jii ma ko teg murtad génn ci lislaam képp ku ko def ci yéen ne maa bokkoon bokkatuma eh, yaa autre chose mieux de mieux quoi ah suñu boroom ne fa saw fa xel séef naa yati indi laahu boroom bi bi qawmin ci ay nit lay indi ñeneen ñoo xam ne du yéen ñi génn ci diine ji nit ñooñu nag dañu am ay jagle dañu am lu leen borom bi melal mu tagg leen te li mu wax ci aaya biñ jóge na yeneen tubaab saa saa nooyal ci ñooñ nooyal ci way ngëm yàlla yi ñii noonu la leen tagge mu ne ñu may indi ñu remplacer leen jël seen place yéen ñi déserté nii mooy seeni jikko lii mooy seenu mel yuhibbuhum yàllaa leen di indi ñu taxaw seen place ñooñu yuhibbuhum yàlla dañuy am cofeelu yàlla yàlla da leen di bëgg wa yuhibbuna ñoom ñu sopp yàlla waaw allahu akbar adillatin ala almu'minin dañuy wàcc waaw dañuy wàcc seen bopp ci wëy ngëm yàlla yi waaye a'izzati nekk ñu ñoo xam ne ñu ñu ñu am ful waaw ñoo xamante ne nii amul benn dengi dengi bu ñuy def ak tuutal seen bopp ak wàcc seen bopp alal kaafiriina ci kanamu yéefar yi jamais waaw ñooñ moom meluñu noonu ñii lan la leen tagge ñu ngi ci baabu tawaadu'i wa xafdil janaax lil mu'miniin waaw moo tax imaam def ci lool lil mu'miniin da ngay wàcc sa bopp wàcc sa laaf waaye ngir woy ngëm yàlla yi ndax loolu jaamu yàlla bu réy la alors que loolu de ko def ci kanamu yéefér loolu bàkkaar yu rëy rëy la waaw waaw loolu bàkkaar yu rëy rëy rëy rëy ko ñii nag li mu digal yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu la leen tagge mooy dañoo ñoom a'izzatin ñoo azillatin alal mu'miniin waaw ñoom eh, dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo wàcc seen bopp waaw ci wëy ngëm yàlla waaw waaye nag ci way ci yéeféri aizza waaw ñu tedd lañ ñu dëgër lañ ci kanamu yéeféri inflexible nga ne ma mais yow euh, kan moo la wax lool ma ne la alxuraan ko yaa ayyuhal laziina aamanuu izaa laqiitumul laziina kafaruu zahfan falaa tuwalluuhumul adbaar wa man yuwallihim yawma'izin duburahu illaa mutaharrifan liqitaalin aw mutahayyizan ilaa fi'atin faqad baa'a bighadabin minallah faqad baa'a bighadabin min allahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sal masiir suñu waroom ne yaa ayyuhal ladiina aamanu ci suuratul anfaal quinze beeg seize yéen ñi gëm yàlla idaa laqiitumul ladiina kafaru bés bu ngeen dajeek ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla zahfan ci xare ngeen nekk dagal ñoom ci xare falaa tuwalluuhumul adbaar bu leen leen wan seen gannaaw yu doq yu daw de mukk waman yuwallihim képp ku leen wan doqam ëllëg ci bu ngeen dajee ci xare yawma izin bu koroogee duburahu ginnaawam daw lu dut ne li tax mu mu mu mu wan ko gannaaw lii wa tax illaa mutaharrifan li qitaal day jeng jëm feneen ngir xeex feneen fa ci teelu xare biñ nekk coolu xare biñ nekk ba léegi aw mutahayyizan ilaa fi'a wala mu dem outil eh, ndimbal ci ñoo xam ne ci armée bi lañ nekk benn côté jullit ñi ngir ñu gën koo jàppale bu dul lii kooku moom mais mu daw ngir ragal ak yooyu faqat kooku baa a dëgg dëgg dellu na bi ghadabin min Allah kooku sànjum yàlla mooy dal ci kaw wa ma'waahu jahannama te dëkk waayam bu ko borom bi jéggalul mooy jahannama wa bi'sa ak ñaaw almasiiru delluwaay ba wal iyaadu billaah moo tax keroog Uhud Seydina Abu Dujaana Simaak ibn Xarasa radiyallahu anhu dafa génne isaabatul mawt waaw muy benn brassard lañ koy woowe boo xam ne bu ko mësoon génne gaa ne ho laqad axraja aba Abu Dujaanata isaabatal mawt Abu Dujaana génn na morso bi nga xam ne moom bu ko masoon a takk day xare ba dee wala mu mu xare faagaagal gaa yi muy yata baxtaru mu ngay po mu ngay yor jaaseem waaw di bonde di tëb di kii jëm ci yéefér yi yonent yonent bi alei saatu ne sahaaba yi kii de doxam bii muy dox dox la bu yàlla bañ ba mu des ci bërëb bi ñu nekk mooy jullit bu jàkkaarloog ay yéeféer moo tax nooy nooy lu foofu bokk na ci bakkaar yi gën a rëy waaw ci kabaa'ir gi la bokk moo tax borom bi ne kooku moom faqat baa'a bi ghadabin min Allah wa ma'waahu jahannam waaw <laughs> ñu tëkkoo loo xam ne sawara luñ lay tëkkoo safara xam nga ne loolu bakkaar bu rëy la moo tax nag mu tagge ñii li mu digal yonent bay saa saa mu ne ñi nga xamante ni nii yéen ñi bàyyi déserté ñi ma fiy des ñi fi nekk ak ñi leen di fekk ci nii lañu mel waaw qawmu yuhibbuhumullah yuhibbuhum wa yuhibbuna alhamdulillah dañuy sopp yàlla yàlla sopp la loolu loo xoon saydna ali ibn abi talib asadullah alghalibi yawma xaybar la u'tiyanna ar-raayata ghadan rajulan yuhibbuhu allah wa rasuluhu wa yuhibbu allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne la u'tiyanna ar-raayata ghadan ne dinaa jox drapeau bi suba rajulan góor goo xam ne yuhibbuhu allahu wa rasuluhu waaw koo xamante ne yàlla da koo sopp tabaraka wa taala ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam sopp ko moom moomu nag mu sopp yàlla sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Umar ibn al-Khattab kama qaala Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na Umar nee na man keroog laa bëgg a jiite dara mosuma bëgg a jiite lenn ci sama àddina mais keroog di yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ki may jox drapeau bi yàlla ak yonentam dañ koy sopp moom mu sopp leen sallallahu alayhi wa sallam nee na keroog laa bëgg a jiite fa baata naasu yadukuuna yabtaghuna laylatahum ayyuhum yu'taha waaw seen guddi gi keroog saxaaba yi radiyallahu anhum guddi gi keroog Xaybar ñépp ñu ngi def façon jaamu yàlla bu ne di ñaan borom bi tabaaraka wa kii yonent bi saa saam ne suba moom lay jox drapeau bi ku nekk bëgg ne man yal na ko yàlla def muy man loolu yéen nag taxoon ku mel ni Seydina Omar saxaaba yépp kenn desul bëggoon ñu def la ko loolu la tagge ñii ne ñii noonu lañ mel mooy dañoo wàcc Allah bokk na li lay may cofeelu yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasalaam mooy nga wàcc ci sa kanamu way ngëm yàlla yi sa moroomi jullit yi waaw waaye tar ci kanamu noon yi waaye wal iyaadu billah bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax ñaata ngay gis ci ñun ñoo xamante ne nii bu ñu nekkee gi yéeféri dosil waaw docile docile waaw mel ni xar mu ñu yar waaye bu gisee mbokki jullitam ni di leen ci patoog du leen teg fenn waaw di jaay ne moom dara te demee fële di jaay la boy de service wal iyaadu billah ñun moom miyaar yi lañ dëpp waaw li yàlla tagge nit ñu baax ñun dañ koo inversé wal iyaadu billah aslahana allah wa iyyakum kon al imam al hafiz an-nawawi rahimahullah mu ne wa qala ta'ala ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'aarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum suuratul Hujuraat aaya 13 ba léegi bunt bi wax garab gi wax chapitre bi wax baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin bunt bu wàcc wàcc sa bopp ak di wàcc sa laaf ngir wéy ngëm yàlla yi mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na yaa ayyuhan naas yéen nit ñi inna ñun seen borom xalaqnaakum ñoo leen bind min zakarin wa unsa ñoo leen bind min zakarin wa unsa def ci yéen góor ak jigéen waaw ñii nekk góor ñi nekk jigéen wa ja'alnaakum ñu def leen shu'uban ay peuple wa qaba'il ay waaso ay tribu li ta'arafu ngir ngeen xamante waaw waaw ngir ngeen di toñante seen bopp de déedéet ngir ngeen xamante waaw Allahu akbar waaw <coughs> mu ngi noon ngeen gis ku nekk bu gisee moroomam mu fàttale ko ndeysaan ay way al musarrif mii borom bi tabaaraka wa taala mii soppandeku ci jaamam yi nu mu ko neexe di bind lu ko neex wa rabbuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar sa borom mooy bind lu ko neex di tànn ca la mu bind lu ko soob mu jut xoolal ñee ni leen wutaleeg ñun te bu ko sooboon mu def ñu benn mu delloo la ci borom bi mais pas ngir discriminante discriminante mu ne nag yëg leen nag kon nit mënula gën nit parce que man ah man shu'ub yi ma bokk tribu yi ma bokk lañ jàpp ca fa ma dëkk que moo gën a kawe ci wàllu daraja kon nag maa gën diw loolu mënu la nekk waaw waaye wa qabaa'ila manoo man tribu bi ma bokk man je suis un qurashite je suis de Quraysh mooy kii bi tribu bi mooy mooy mooy shu'ub waaw ñoom yéen peuple ba après qabila bi comme waa wu Hashim waa banu Makhzum waa banu umayya man manuma ne man daal ba ma bokkee foofu laa gën nit ñi mukk loolu amul suñu boroom nañu inna akramakum inna akramakum <laughs> ki gën tedd ci yéen ki gën tedd ci yéen ci yéen inda allahi fa yàlla voilà loolu dafa am solo yàlla laa wax mooy kan atqaakum ki leen dina ragal yàlla waaw kon lii lan la am ak lëkkaale ma bunt bi mooy comme que loolu la man manuma puukarewu ci kaw ay nit parce que man africain la voilà kon man maay berceau de l'humanité hada kadib hada qawlu kadibin bu dëgg waaw loolu leen jaay di wax du dëgg waaw berceau de l'humanité du mooy maam aadama alayhi salaatu wassalaam waaw seen golo yooyu ñu leen génneel nag bu dee yéen seen ay golo tëddee dem leen waaw <laughs> te golo yu fi nekk waroon nañoo mën a soppeeku ba mel ni yéen waaw waaye loolu amul wala ma jàpp ne man européen laa dama weex kon maa war a gën africain bi wala maa war a gën asiatique bi mukk mooy kon wàcce leen seen bopp la aaya bi di woote te ngeen xam ne gënalante nekkul ci parce que man passeport nangam laa am j'ai un passeport américain ça ne veut pas dire que maa gën le sénégalais waaw mukk j'ai un passeport sénégalais je ne suis pas meilleur que le gambien mukk inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd fa yéen ci yéen fa yàlla mais fi nit ñi moom xam nga ne leneen la moo fi ñun moom mooy ëpp xaalis <laughs> waaw waaw fa huwa alkalaamu liman araada fasahatan wa huwa as-silaahu liman araada qitaala <laughs> alam moom la gaa yëpp di wut jàpp ne ku ko am sa affaire baax na alors que c'est non mais loolu c'est mauvais moo tax ne ñi nga xam ne noonu lañ ko jàppe ñooñu seeni miyaar baaxut waaye borom bi ne inna akramakum inda allahi atqaakum ku gën a ragal yàlla rek ba yàlla moom mooy ki gën moo gën a tedd mu ne wa qaala ta'aala kon suuratu Hujuraat la aaya treize mu ne wa qaala ta'aala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut ba léegi nee na falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa waaw Allahu akbar mu ne borom bi nee na falaa ñi jinne nit bu leen nekk di sellal seen bopp <laughs> waaw non ñun moom vraiment masha Allah waaw ñun vraiment lañ def ci diine ji wala ñun suñu tribu vraiment y a pas photo ak ñeneen ñi quoi déedéet suñu borom ne bu leen ko defa ah. wala yow ci sa bopp nga jàpp parce que di woy sa baay yaa gën keneen ki nga xam ne moom baayam mooy ngoy <laughs> waaw man daal sama baay Mbàkke la léegi maa gën ki nga xam ne baayam ay ngoy waxu woolu am <laughs> waaw la waaja doon wax <laughs> waaw di dugg gaa yi naan waa ji xaw ma lan di ko kii yooyu man sax déglu ko gaa yi ma ko nettali am yooyu ma man kàccoor yu mag yooyu ma man nekkuma di leen déglu ko waaw di dugge waa ji rien que parce que waa da ko wax dëgg moo wax ay tuuxi doonam foog na ne diine gi bàyyi moom moo ko moom waaw moom moo ko moom ba lu ko neex wax kenn du kenn du ne li mu wax ay déli ay tojaange la du dëgg mu mer naan ay waa ji bàyyi may ngoy xaw ba façon wax yu mel noonu ma ne ma ne saay bàyyi na nguy laa wax ni ma ko fi waxe woon <laughs> waaw wow amul kenn laa wax yonent ba saa saa nee na man lam yusra bihi nasabu man man batta hadis rafet nasabu gisoon nañ hadis ba képp kenn koo xamante ne nii sa jëf gaawalu la ci yiiw na la leer na askan wi nga bokk sa askan bu la yéexee ci yiw non sa jëf bu la yéexalee yow mooy léegayoo fi lu tax nga avancé nga bokk ci ñu baax ñi ndax lam lam taqum bil sunna bil qur'aani wa sunna taxawoo alquran taxawoo sunna ba ndacc nekk ci ndacc gi na la leer ne na sa baay nekk ku ko neex waaw seetal ku la neex mu nekk sa baay de toute façon loolu du tax nga raw nit ñi mukk yonent baay saa saa ma ko wax waaw léegi waxam la ñuy bàyyi wala waxu caaxaankat yi toog naan diw la wala ba maama may diw ba lépp loo xam ne dañuy xam ne lii mënula jiite kenn mënula julli ngeen ñëw di ko jiital da ngeen a wéradi wala lu leen dal parce que ah ku sant noonu moom ñun ñu sant ñi waruñu ko war a jiit loolu mooy lan loolu amul ci diine loolu jaahiliyatul uulaa la waaw loolu mooy réer gu njëkk ga te l'islam dafa ñëwoon ngir abattre loolu mu daanu ñun nag ñu ñëw bëgg koo sampaat ci biir l'islam loolu du fi am fala tuzakku anfusakum bu leen fi nekk di pompeel seen bopp di sellal seen bopp di jaay daal yéen a baax waaw lu tax huwa a'lamu biman ittaqa jaru ko parce que boroom bi leen bind wa huwa ya'lamu ma fi sudur mooy ki xam li ci dënn yi huwa moom moomee a'lamu mooy ki xam dëgg dëgg bi man ittaqa ki ragal dëgg dëgg yàlla tey teet boromam di sori ay tërëm alhamdulilah tey nekk ci ay ndigalam waaw kooku borom beeku gi na xam jarul nga koy publicité ak a wax ndax boo ko publicité doonoo ko non foo taxawee naan ñoom diw maa leen gën yow de façon rek kooku gënoo leen waaw kon suuratu najmi aaya 32 mu ne wa qaala ta'aala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na muy aaya bu mujj bi aaya yu mujj yim andi ne wanaada ashaabul a'raaf rijaalan ya'rifuunahum bisiimaahum qaaluu maa aghnaa ankum jam'ukum wa maa kuntum tastakbiruun ahaa'ulaa alladina aqsamtum la yanaaluhum allahu birahma udxulu aljannata la xawfun alaykum wala antum tahzanuun suratu al-A'raf ah aya 48 ba 49 te moom la jeexale mu ne waqaala kon wax na ta'ala borom bi nga xam ne moo kawite yéegul wanaada mu woo interpellé woo hmm? asxaabul aaraafi wal aaraaf ñi nga xam ne ñooy ñiy nekk diggante àjjana ak sawara ña nekk ñu woo rijaalan ya'rifunahum bi siimaahum woo ay góor yoo xam ne xàmmee nañ leen ci seen mandarga ya lañ leen reconnaître ndax xamoon nañ leen Allahu akbar reconnaître leen nañ ci la xool waa côté safara gis fa ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo doon dund xàmmee nañ leen la illa ñu ne leen nii yëpp xaalu ñu ne leen ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun waaye ma aghna ankum lu mu leen jariñ jam'ukum seen mbooloo ya ngeen amoon ca àddina waaw li nañ yéen a ëpp yi ça veut dire que yéen a gën waaw nekk ci caaxaan yi mooy yàlla bari woon amoon doole jullit bu yëngu ngeen duma waaw yéen daal di leen doxloo seen dëkk yi li leen neex yéen buñ ne dañuy doxal li yàlla bëgg ngeen ne mukk du fi dal yónni ay bomb ay lu nekk waaw waaye yéen seen mbooloo yooyu ngeen amoon lan la leen jariñ tey ma aghna ankum jam'ukum quand vous a servi hein lan la leen jariñ allahu akbar hein wama kuntum tastakbirun waaye la ngeen doon rëy rëylu jàpp ne yéen a nekkoon les gens les gendarmes du monde ba képp ku gisewul addina bi ni ngeen ko gise ngeen rëq ndiggam waaw di rëy rëylu di jàpp ne yéen daal àddina bi lu leen neex moo fi war a def seen système ay dox waa léegi li ngeen doon rëy rëylu boo bële jàpp ne yéenay mbir yi nii lan la leen jariñ tey ah lan la leen jariñ tey ci mbugalum yàlla mii nga xam ne moom laa gis ngeen nekk ci biir safara di ci tëmb ana lan la leen jariñ léegi ñu ne leen poser leen ay question a haula alladhina aqsamtum waa ñi ma gis ñi ngi gis ci suñu wàllu ndejoor ndax wàllu càmmoñ leen gis xool waa safara gis leen ñuy wax ak ñoom ne leen yéen a haula yi ndax ñi nekk ci ñu ndejoor ne nekk ci aljana di jullit ñi nga gëmoon yàlla ngeen leen doon noggatu ci àddina alladhina aqsamtum ñoom ñooy ñi nga xam ne yéen ñoom ngeen doon waat laa wax laa yanaaluhumullahu bi rahma ñi gëm ñi nga xam ne doon nañu wax ne gëm nañ yàlla doon waate yàlla loolu mooy ñooñu sinon ate bi moom gëmul waatul yàlla waaw ñi nga xam ne ñemoon nañu dañu gëm yàlla mais nañ gëm yàlla baaxut ci yéen doon waat ci yàlla ne laa yanaaluhumu raahu bi rahma naan jullit ñii naan ñii ces énergumènes laa di leen saaga di wax ay wax yu garaaw di leen dal ay jatrib naan laa yanaaluhumu raahu bi rahma ñii mérité wuñ sax dund il faut les pourchasser fu ñu mën a dugg ñu daal di leen fa fekk mbugal leen il faut les éliminer et c'est comme ça que ça va se passer dans l'au-delà ñun yuut yu yées yi ñun ñoo nekk ci dëgg bu ñu demee ñun ñoo dem àjjana kanta ñoom ñëwaat naan yàlla du leen laal yërmandeem bu mag gi mooy àjjana duñ fa dugg yéen ñii ngeen doon wax ba pare nag waa laaraaf ne waa àjjana yéen moom kantaa yéen udxulul janna waay waay waay dugg leen àjjana yéen moom yéen a ngi ci biir ne leen fa laa xaw xawfun alaykum amu ngeen dalalu ngeen di tiit wala antum tahzanun amu ngeen lu ngeen di tiit ci liy ñëw wala antum tahzanun te seen démb li wees woon amu ngeen lu ngeen benn njàqare bu ngeen di am bu ngeen am dara lu ngeen di njàqare allahu akbar waaw <laughs> lii lu tax gis nga ñee mooy ñi dugg safara ndax lëkkaale mag bunt bi lan la ñi dugg safara boroom bi li mu wax noon lañ mel noonu la leen waa laaraaf la wama kuntum tastakbiruun dañ doon rëy rëylu moo tax baabu tawaadu wa xafdil janaax mooy ñii rëy rëylu rëy rëylu rëy rëylu moo leen dugal safara bokk na ci li gën a garaaw li leen dugal safara moo tax ñu ne leen gaa yi ne leen maa aghna ankum jam'ukum wa maa kuntum tastakbirun kon mooy rëy rëylu safara la lay jëme non safara la lay jëme direct bu leer nañ alors que boo wàccee sa bopp nag moom yërmande yàlla la lay ubbi waaw waaw ñi amul ñi nga xam ne dañu wàcc seen bopp te ñooy contraire ñu dugg safara moo tax waa waa waa laaraaf ne leen yéen moom udxulul janna yéen a ngi ci biir laa xaw xawfun alaykum wala antum tahzanun képp ku wàcc boppam ngir yàlla amul lu muy tiit amul lu muy njàq waaw ñi war a njàq mooy ñi réeréelu ndax ñu ngi jéem a diiranteeg seen boroom loo xamante ne nii nee na benn bi sama lambaayu kaw la al azamatu ridaa yi ak màgg mooy sama lambaayu kaw wal kibriyaa'u ah, izaar yi mooy li nga xam ne mooy sama lambaayu suuf képp koo xam ne daf ma ci jéem a xëccoog loolu dinaa ko alak walla ubaal yi te du faale conséquence bi am ñoom ñu ngi jéem di xëccoog seen boroom loolee waaw moo tax. bokk na li leen dugal safara surtout wama kuntum tastakbirun kon nag baabu tawaadu' wallah wa xafdil janaahi lil mu'miniin waaw kon foofu lay imaam yamale kii léegi fii nag indi na fi ay xadiis neuf xadiis non dix xadiis la fi indi mooy xadiis bi nga xam ne mooy commencé xadiisu six cent deux six cent deux la commencé ba six cent onze waaw ma ne ma loolu neuf dix la ma ne la waaw six cent deux inclus jàppal six cent trois